ginnaaw bi ñu waxee yi ci borom bi wax am na dara yu ci des tuuti dañoo defoon ab taxaw ngir mën a wax lan lañuy aje ginnaaw bi nga xamante ne nii gis nañ li nga xam ne mooy ponk bu njëkk di armal gisoon ponk bi ci tegu di tawaaf te tawaaf yooyu waxoon nañ la ñetti tawaaf la bi nga xam ne nag mooy farata mooy tawaaful ifaada waaye loolu mooy ki nga xamante ne nii wa am na loo xam ne nag mooy dugg ñu duñ ci mën a dugg ci détails yi mooy ki nga xam ne dafa def li nga xam ne mooy mooy mooy tamattu nga xam ne dafa ne moom day umra ba pare daal di aj ak ki nga xam ne day def xiraan moom bu kooku moo kii daanaka ay mbiram jege nañu ndax ñoom acc yi muy def ci aj ji ni mu koy defee rek noonu lay defe ni nga xamante ne nii mooy julay dugalaale umra ji ci biir nag ci teqantal yooyu loolu duñ ci dugg insha allah ngir bañ a yaatal kon nag ñu woon fi nga xam ne beneen ponk ponk bi nga xam ne mooy ñetteelu ponk bi di dox diggante Safa ak Marwa te waxoon nañ la ñaari tund la yoo xamante ni nii yu xaw yu jàkkaar loola léegi nag waxoon nañ la boo fay dem sopp sopp nañ nga jóge fi nga xam ne nga nuyu pierre noire mooy xeer wu ñuul woo wala alxajarul aswad ba pare daal di boo fay dem fekk nga julli li nga xam ne fekk di julli woon nga ñaari ràkka ci maqaamu ibrahim ba waxoon wattaxidu min maqaami ibrahima musalla boo paree ba julli yooyu laata ngay dem safa ak marwa sopp nañ kon nga dem pierre noire nuyu ko daal di joge foofu nag di dem fi nga xam ne mooy safa ak marwa te booy dem nga ne inna safa wal marwata min sha'airillah boo agsee nag ci safa boo fa mënee yéeg léegi moom niñ ko defaree mooy nit daanaka du ñu fa yéeg waaye da ngay ñëw ba jege ko foo fële boo ñëwee ba man faa yéeg wala nga jege ko boo fa jegee nag loolu après ci ngay commencer ci safa ngay commencer moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ne woon comme ni sahih biñ la waxoon sahih imam muslim ak sunan imam tirmidhi waaye na ko noonu al imam an-nasa'i rahmatullahi alayhim yonent bi alayhi salaatu salaam ne abda'u damay tàmbali bima bada allahu bi damay tàmbale fi borom di tàmbale ne inna safa borom bi safa la njëkk a tudd kon ci safa laa njëkk a yéeg man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne ci la yéeg ci kaw ba agsi ci kaw safa ci la wax ne allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah anjaza wa'da wa nasara abda wa hazama al ahzaba wahda mu ne allahu akbar mooy waaw allah boroom bi mooy ki nga xam ne moom kese moo màgg wax ko ñetti yoon laa ilaha illa amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ko dul boroom bi tabaraka wa wax wahdahu moom dong la sharika lahu amul lenn loo xamante ne nii moom lañ koy bokkaaleel de lahu ñeel na ko al mulku nguur wala huuta moom na ñeel alhamdu mboolem façon cant yi de mooy ki nga xamante ne nii moom mooy ki nga xam ne mooy dundal wayu miitu waaye mooy ki nga xamante ne nii moom borom bi tabaaraka wa taala mooy faat wa huwa ta moom ala kulli shay'in ci lépp qadirun ku ko man la de laa ilaha illa amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg wax wahdahu moom dong la sharika la amul lenn luñ koy bokkaaleel anjaza wa'da moom de moom lam digoon ndawam ba alayhi salaatu wasalaam daal dina koy def wa wa nasara abda dimbali na jaamam boobu di yonente mi alayhi salaatu wa salaam wa hazama al ahzaaba wahda te moom dong moo faagaagal mbooloo yi nga xam ne ñoo doon nekk benn ngir fay lislaam ginnaaw boo waxee lool ci kaw après nag mu wàcc def ñaan yu ko neex loolu nag bu yéegee ci kaw safaa na jàkkaarloog fi nga xam ne fi la kaaba gi nekk daal di wax lii ñu wax léegi nag bu dee manu ko na ñëw ba jege ko daal di jàkkaarloog kaaba gi fi féete même bu dee du ko gis daal di wax lii après nag bu paree nag mu daal di wax euh, ñaan yu ko neex léegi nag buy dox léegi nag mu commencé wàcc nag ci xur wi di dox buy dox sopp nañ mu naan subhaanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim subhaanallah gàcc nga alaamaa yàlla walhamdulillah mbooleem cantii de borom bi la ñeel wala ilaha illa allah amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul borom bi wallahu akbar te borom bi moom kese mooy ku màgg wala hawla amul pexe wala quwwata amul kattan illa billah lu dul jaare ko ci borom bi al ali yi moom ni nga xam ne moo kawete yéegul al mi mooy ku màgg léegi nag bu ñëwee am na ñaari poto yoo xamante ni nii yu verte la yoo xam ne dañ ko faa def léegi ngir mandargaal ba mooy ci buur xur wi bu fa nit ki àggee foofu nag sopp nañ mu waaxu waaxu bu gaaw mooy mu daal di waaxu waaxu boo xam ne mooy doxam googu mu ndox mu waaxu ko waaxu yoo xam ne yu gaaw loolu lañ naan a as-sa'yu boo bële kon nag noonu lay def léegi nag bu fa àggee foofule di waaxu waaxu bu gaaw woo bële sopp nañ mu ne rabbi fir warham innaka antal azul akram rabbi e yow sama borom ighfir yal nag ma jéggal yal na nga jéggal jaam yépp warham rawatina sa mbindeef yi ñëw di la jaamu fii di la aj warham te yal nag ñu yërëm in innaka dëgg-dëgg yow antal azu yaa gi gën a al ak al ki gën mag màgg al akram yaay ki gën a tedd léegi nag mbir maa ngi noonu nële léegi noonu lay def mooy buy dox ci xur wi léegi bu demee jóge safaa dem marwa mooy bu jógee marwa ñëwaat safa mooy deux contrairement kaaba gi mooy man damay jóge safa dem marwa benn juróom-ñaar la ciy def muy set day jóge safa ak marwa bu demee safa dem marwa ale mooy un ñëwaat deux demaat trois ñëwaat quatre cinq ba ne mooy bokk la kaaba gi dañ noonu da ngay jóge fi xeer wu ñuul wi nekk nga wër ko ba ak siwaat fa ñuy door wax benn lii nag wuute na ak loolu kon loolu lee lu ama am solo ngi noonu lee léegi nag ginnaaw bi nga xam ne def mooy nit ki pare na ne moom pare na ci li nga xam ne mooy ponku armal jeexal na ko ponku tawaaf jeexal na ko bu dee tawaaful ifaada walla loolu lu bara bàyyi mooy bi nga xam ne mooy am ci tabaski ji ba ba ni weer wi jeexe muy weeru ajji walla loolu solo la léegi nag mu ñëw doon def na beneen beneen ponk muy li nga xamante ni mooy ta dox. dox safa ak diggante safa ak marwa léegi nag bu dee nag lii la ki nga xam ne nag day aj xam nga lii kon boo seetloo ki nga xam ne day aj mu agsi def yii kon da nga naan kii tawaaf bi mu def du tawaafu aj bi ah mooy tawaaful xudum mooy tawaaf de bienvenue mooy bu may ñëw di tatagal kaaba gi di door a agsi di ko dem ni nuyoo la ziyaara ma ñëw kon nag bi ma defee tawaaf boobu kon léegi nag ci huitième bés bi mooy juróom-ñetteelu fan ñu koy woowee yow mu tarwiya bu dee dolam xaafa fekk foofu nag laay war a commencer nag daal di dem ngir dem Mina ngir nag dugg ci li nga xamante ne nii moom mooy aj gi léegi nag boo duggee ci loolu le léegi nag mooy mooy ci fajaru neuvième jur bi kon huitième bés bi wax nañ la kon yow mu tarwiya nga xam ne foo fële fa ngay nekk nag di daal di def talbiya muy labbayka allahumma labbayk labbayka la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wa mulk la sharika lak kon mu ngi noonu le loolu danga ciy wax loo man moom ngay def de léegi nag foofu lañuy nekk bu ñu nekkee nag ba julli li nga xamante ne nii mooy tisbaar tàkkusaan daal di julli li nga xam ne timis ak gée léegi nag ginnaaw bi nga xamante ne ci la ñuy julli fajar loolu mooy ci juróom-ñetteelu fan huitième jour bi moom lañ naan yow mu tarwiya buñ jullee fajar nag ci bésu neuvième jour bi mooy bés bi nga xam ne moom lañu naan bésu Arafat ginnaaw bi jant bi génnee léegi nag fa la ñuy jóge ngir dem fi nga xam ne mooy la station de Arafat daal di dem fi nga xam ne mooy Arafatin muy ardi Arafat di wax talbiya yi nag waaw di wax allahu akbar yi allahu akbar yi labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak léegi loolu lay wax bu ñëwee nag ba agsi bërëb bi nga xam ne mooy ba léegi namira nekk ci côté Arafat la nekk laata ngay jog si fi nga xam ne mooy Arafat foofu la ci Namira jàkka ja fa nekk nga xam ne foofu la ñuy jullee li nga xam ne mooy tisbaar ak takkusaan la ñuy boole julli ko ci waxtu li nga xam ne mooy tisbaar foofu la ci jàkka jooju nekk ci Namira sopp nañ nag imaam bi mu daal di fay def benn xutba boo xam ne day leeral ujaaj yi li nga xam ne moom la ñu war a def yi nga xam ne moom la ñu war a def ci aj gi yi nga xam ne mooy ñëw seen kanam léegi nag station de Arafat boobu buñ paree ba julli fa tisbaar ak mooy boole ko ci wéeru euh, bésub euh, heure tisbaar léegi nag buñ paree fa la ñuy jóge nag daal di dugg si fi nga xamante ne nii mooy bërëb bi ñu naan arafatin ci moo rahma foofu la nga xamante ne ci montagne boobale foofu nag la ñuy nekk muy commencé fi nga xamante ne nii mooy zuhru mooy bu bu ñu jullee tàkkusaan ba pare bu jant bi jéngee bu ñu jullee tisbaar boole koog tàkkusaan foofale mooy waxtu tisbaar fa lay commencé mooy bu jant bi daal di nekkee ci kaw njolloor ba jéng daal loolu nag foofu lay commencé li nga xamante ne nii kanta al imam ahmad loolu mooy waxu xanafiya yi shafi'i maliki yi ak shafi'iyya yi rahmatullahi alayhim ñoom dañ ne lii ñu la wax la mooy mu ngi commencé waxtu woo wala ginnaaw bi ñu jullee tisbaar ba pare heure tisbaar léegi nag kanta al imaamu ahmad ibnu muhammad rahmatullahi alayhi moom dane mu ngi commencé taxawu arafat mu ngi commencé ci fajar gi ci bésu arafat bi wallahu ta'ala alam daal di dem nag ba dixième mooy bés bi ci tegu muy bésu tabaski gi boobu moom bu képp koo xam ne jaaroo Arafat ñëwoo Arafat sa aj baaxul mooy yonent bi alayhi salaam moo ne alxaju Arafatin te moom la woon Seydina Urwa ibn Mudarris rahmatullahi alayhi wa radiya anhu waxoon ko nam ko waxoon comme nam ko waxoon Muzdalifa loolu dinañ ci ñëw kon nag nit ki boo xamante ne nii mu ngi foofu Arafat fa lay nekk fa lay jullee li nga xam ne fa lay nekk di ñaan di tàllal nag borom bi tabaaraka wa taala laa ilaaha illallah wahdahu laa shariika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir yooyu na baril yu mu koy wax ci suufu montagne bi waaw foofu nga xam ne xeer yu mag yi foofu mu nekk noonu na lee léegi nag bu ñu nekkee di def yooyu diw baril ay ñaan yoo xam ne rawatina yi nga xam ne ñoo rot ci alquran rot ci sunna ak yoo xam ne nit ku baax la wali yu borom bi tabaraka wa taala def ay ñaan yoo xam ne nit ki mën naa jël ñaan yooyu di ko ñaan jël ab téere bu mel noonu ay xasida lu mu man di doon di ko yoo xam ne ay ñaan la xeetu yonent ma lay saab saab ngir boppam waaye ngir ñi nga xam ne mooy jullit ñi loolu lépp mu koy def di fa def ay azkar ay astaghfirullah loolu moo gën nekk fa di bolot di waxtaane lamb ji di waxtaane politique bi échéance yi di ñëw li nga xamante ne mooy présidentielle bi anakan lañ war a fal est-ce que yaakaar nga ne waa PDS ñooy génn wala waa APR loolu moom xam nga ne loolu moom lu ñaaw a ñaaw la mooy ne lu moom ñoo nekk foo fële waroo profité ci yoo xamante ne nii yoon boo moyul ci sa dund la ci àddina bi bëggoon nañ faa ñëw mënuñu ko nga ñëw fa di waxtaane loolu wala naan waay gars yi est-ce que la les questions voilà géopolitique yooyu wax dëgg yàlla yooyu moom yu doy waar la léegi nag nit ki bu fa nekkee foofu lay nekk ba timis li jot bu timis liy dugg ñu jóge ko fa la ñuy jóge kenn du fa julli timis ngir dem fa nga xamante ne nii moom mooy fa Muzdalifa daal di dem foofu le nag buñ demee Muzdalifa léegi fekk fa li nga xam ne bu ñu fay dem nag kenn du daw kenn du jël sa oto bu dee oto nga yor di daw ay cent kilomètres heure noonu da ngay daw lu ndànk waaye da ngay daw bu dee oto nga yor ndànk bu dee moto ndànk bu dee da ngay di dox wala war ndànk ngeen di def ala yoon la suñu borom yonent bi saa saa wax yéen nit ñi aleykum sakina léegi nag mooy maa ngi leen di laaj ngeen dal dal leen da leen bu ngeen agsee Muzdalifa fa ngeen